bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen baal wax di leen baal wax ni ñu ko tàmbalee yéen rek di koor gi tàmbalee ba tey jii di juróom-benn fan bi dellusiwaat nañ fas yéene ànd ci waxtaan yu am yi nga xamante ne mu assasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy organisé ci diiru weeru koor yi ci ndigalul sëriñ si xaddi mi nga xam ne moo fi toog jotaayu borom daal wax tey lépp rek bokk ci bay ci waar li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul cërale woon borom daal moo tey nag ñu am fi ay gan yoo xamante ne ñenn ñi ñu ngi bàyyi ko Ndakaaru ñenn ñi bàyyi ko Touba ñëw ànd ak waa district sanitaire bu Darou Moukhty ngir fas yéene baaxe mbokki jullit yi nga xam ne ñoo fi teew ak ñi ñu dund ak ñi ñu seetaan lu aju loo xamante ne dana amal njëriñ kenn ku nekk ci ñun ci loo xamante ne dafa aju ci suñu wér yaram kon ginnaaw bi ñu leen nuyoo dalal leen te masawu leen ci coono yi te ñaan yàlla jëf ji nga xamante ne jëf nañ ko te yàlla rek tax yàlla nangu ko te laq ko fu yàq yëgut te kàttan na leen ba lim yéenee liggéey ci population bi yéene koo liggéey ci dina ji yàlla may leen kàttan bañ àggale ko fu kawe seen jot yàlla na ko yàlla kon ki ñu fas yéenee daral tey mooy docteur Ayelina Guèye di liggéey fii ci hôpital bi nga xamante ne moo nekk Touba ci Matlaboul Fawzayni waaye nag mu feggoo ak ay naxangoom wala sax mën naa ma wax ne ay sëriñ daaraam muy professeur Abdou Kane di professeur ci hôpital CTO Grand Yoff euh, ànd ak tamit professeur Maïmouna Ndour nekk moom tamit ci hôpital bu Abass ñoom ñëpp nekk ay sëriñ daara yoo xamante ne moom mii ci ay loxoom ci seeni loxo la jaar ba tax tey jii mu mën a toog fii ngir baaxuñ ci li nga xamante ne moom la jànge ci ñoom kon kooku lañ fas yéene dalal mu ànd tamit ñu ànd tamit ak docteur Moustapha Diop mi nga xam ne moo jiite district sanitaire bu daal bu daal moxti ànd tamit ak docteur Ababacar Guèye di médecin ci hôpital bii nekk daal moxti moom kon tey yaakaar naa ne lépp loo xamante ne jaaxooloon nañu ci suñu wér-gu-yaram ci côté yu bëree bëri war nañoo mën a am ay tegtal ci lu koy saafara fii ji incha allah euh, kon. mën na ma wax ne waxtaan wi ñoom ñëpp ñoo koy seq maanaam lépp loo xamante ne kenn rek mooy jël kàddu gi waxtaan bi waxtaan bi waaye xaj ne kenn ku nekk da ngay am wàll boo xamante ne ca ngay intervenir tamit bu fekkente ne question yi ñëw na kenn ku nekk la nga spécialisé euh, question bu aju ci loola moom lañ koy jox mu tontu ko kon ki ñu jox njëkk a jox njëkk jox kàddu gi mooy docteur Aymina Guèye moom lañ njëkk jox kàddu gi xam naa ne dañuy eh, tënk ëslëf rek ci ay jaar-jaaram bala ñu koy jox kàddu yi comme ni ñu ko baax baaxoo defee ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ci njëkk dalal euh, ginnaaw bi nga xamante ne moom jàng na ba am brevet ci la dugg lycée Lamine Gueye foofee noonu ci la amee foofu la amee baccalauréat ci atum 1983 ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci 1983 ci la dugg ci université bu Cheikh Anta Diop faculté de médecine waaw foofee ci université Cheikh Anta diggante 1983 ba 2001 mi ngi ci biir boobu ba tax lijaasa yi nga xamante ne wareef na koo am ci wàllu médecine moom mi am na ko ba am foofu ci foofu ci université boobu foofee la amee doctorat waaye nag diggante 1997 ak 2002 dafa spécialisé ci wàllu cardiologie ginnaaw bi mu génnee nag ci lañ ko affecté ci hôpital bi nekk Diourbel muy hôpital Louqué ci 2001 mu mu nekk fa di liggéey diggante 2001 ba 2003 ci 2003 lañ ko jëlewaat foofu ci hôpital bi nekk Diourbel muy hôpital Louqué yóbbu ko CTO muy hôpital bi nekk Grand Yoff mu nekk fa diggante deux mille ba deux mille cinq ginnaaw bi nga xamante ne nag ubbi nañ nekk Touba muy hôpital man lu ko jëlee foofu noonu ci CTO andi ko fii ci hôpital bi nekk Touba muy hôpital man lu fausé ni di liggéey ba jamono jii ñuy wax yéen foofee ci hôpital man lu fausé ni foofu lay liggéeyee kon ci gàttal suñu tënk rek mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal tey feggoo nag ak ñi ma waxoon léegi professeur Abdou Kane ak professeur Maymouna Ndour ñoom ñëpp kenn ku nekk spécialiste ci wàllu ci genn wàll muy jëm ci wàllu tension ak lu jëm ci wàllu diabète ak lu jëm ci wàllu cardiologie kon waxtaan wi euh, moom li ñu wax ci li ñu jëm mooy lu jëm ci tension naka lañ koy moytoo naka lay dikkee loolu insha allah ci la fas yéenee waxtaan naka noonu tamit euh, maladie yi mel noonu ak koor bi incha allah fas yéene ay leeral su ko defee buñ ci jógee buñ buñ ko joxee kaddu bi ba mu noppi danañ jox kaddu bi professeur Abdou Kane su ko defee moom tamit mu tënk li nga xamante ne moom la sëriñ ay na nii doon waxtaane amee ay yeneen leeral yoo xamante ne allah dana ko leeral su ko allah def na jox professeur may mu nandu kaddu gi moom tamit mu am ay leeral yoo xam ne dana ko def ci wàllu jabet moom ci loolu la spécialité kon lii def moom mooy dañuy jox kàddu gi xamaa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xam ne am nga laaj man nga koo teel bind ak ci anam boo ko mën a su ko defee rek bu waxtaan wi jeexee rek danañ tontu ci laaj ñoom ñi nga ci laaj yooyu ñu fàttali ne rek incha allah suba euh, Serigne Abdoulaye Diop lañu fas yéene dalal ci jotaay bi. mu fas yéene waxtaane ash-shi'rul wolofi murid yi maanaam way ci wàllu wolof moom insha allah loolu la fas yéene waxtaane suba kon li ñu def moom mooy dañu jox kàddu bi euh, docteur Aymina Guèye yal na ko yàlla defal topp defal ñu ko yàlla ñu yàlla ak dëgg topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Sëriñ Sidi Moxtar Mbacke xalifa général des mourides ñu yàgg fi lool ak wér Sëriñ Cheikh Xadim Mbàkke imaam borom daara maam Cerno Ibrahima Faati suñu borom yàgg ko fi lool te man la wér ma te ci si jóge Touba jóge Touba ñëw ci ci bekkaaru ci euh, pàkku maam Cerno Ibrahima ku tedd ki yàlla suñu borom yokk leeram ku xam digganteem ak sëñ bu mag bi ku gis daaru tey xam ni muridisme kat yàppale asa li wax naan yàppale asa daal mooy waaw ndax ku ni Touba ñu daaru monti ku ne daaru monti ni Touba suñ jógee Touba dëkk bu sell bi ñëw fekk lii daaru monti lii kat du nu bett ñu ngi ci kontaan bu baax a baax a baax te lii kat du doon ab sonn ab jàngale bu rëy rëy rëy rëy te ne wër cengi ni suñu delloo it si dëkk bu sell bi Touba lu mel nii kat daan ko fa waxtaane te xam naa dana doon ab jëw boo xam ne jëw bu rafet lay doon ndax tey jii yaakaar naa ni fànn yii moom maanaam Daaru Muxti moom maanaam jël na rawgatu bi ngeen di ñaanal suñu borom ñaanal suñu borom kuréel yi am solo lool lool lool lool fi ñu koy defee am solo lool weer bi ñu koy defee am solo lool lool yéen ñi nga xam ni borom xel yu rafet yi nga xam ni yéen xalaat yi yal suñu borom dolli leen ak kattan dafa leen ci itam lu koy seen jot ndaxte ñun ñuy bi ñu wooyee jëlee ñu Tuuba sama ñaatige bi docteur Mouhamadou Moussa Diop suñu borom def ni ba muy jàng mu jaar ci samay loxo ñu liggéeyandoo hôpital Aristide Le Dantec mu doon ab tuuti tànk ñu liggéeyandoo ñeenti weer boobu yaakaar naa ni moom sax yàgg tuuti tànk la woon mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf waaye macha allah suñu borom daf ko mayoon xarañ macha allah boobu ba léegi mosul jóge sama xel benn yoon mosul jóge sama xol benn yoon tey àdduna di dox di dox di dox di dox ba nu ñëw fii dëkk bu tedd bi di daal fi fekk ko fi mu doon fii lii mu doon di médecin chef moom wax dëgg yàlla ñun nga xam ni suñu loxo la jaar docteur Mouhamadou Moussa Diop li bettu bettu bi ndax démb ban kii gis moom nee na ngay daal ak jàng jàngu docteur maanaam macha allah ku ku ku sérieux la woon waaw ku am fulla ak fayda ci li mu doon def moo tax tey jii suñ ko gisee fii mu ne nii macha allah wax dëgg yàlla bettuñu dañ koy ñaanal yàlla it suñu borom yàggal ko fi lool li mu bëgg liggéey ci dëkk bi liggéey ko ci population bi liggéey ko ci askan bi suñu borom defal ko ci defal ko ci kawe yi ñu ndoxam parti moom Thierno Gaye bi ma waxee nag wax ma waxu contrat ko ma dama see kontaan lool lool lool lool lool lool lool waaw ne leen ko mën sax ndax dafa am ñaari jëmm yoo xam ne faw mu tudd leen ñu jóge Dakar muy professeur Abdoul Kane ak docteur Maymouna Ndour qui est spécialiste en cardiologie qui est spécialiste en diabétologie tey suñu borom def si weer bu sell wi di Ramadan euh, parc bu sell wi di Daaru Muxti ñu fiy waxtaan waxtaan boo xam ne waxtaan bu am njëriñ lay doon ci nit ñi ci mbindéef ci askan wi ci mbooloo ñoom suñu boroom jëlee leen Dakar ñu doon am benn liggéey boo xam ni dañ ko façon yéenee liggéey ci dëkk bi Sénégal mu doon liggéey bu yéene te kii toog sama wet it xam na li may wax lu mu dox Sénégal li muy yaatu yaatu yaatu yaatu ñu tànn Daaru Muxti pour def liggéey boobu fii Daaru Muxti te gox yi Sénégal wax dëgg yàlla bare fi ay téeméeri téeméeri gox nga ci ay junni junni gox nga ci waaye suñu borom dafa mel ni da leen boppam amatal boppam ba indi leen fii Daaru Muxti ngir liggéey boobu ñu def ko fi mu doon lu rëy da koo mu ko defee gëm naa ni rek suñu borom bi nga xam ne moo leen xel bu rafet boobu may leen xalaat bu rafet boobu liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg liggéey fii si Darou Moukhty mu doon ab liggéey boo xam ni si wàllu xam-xamu docteur kenn mos ko def ci réew Sénégal maa ku ko fi defit benn lay doon wala ñaar ñu ñëw ko fii fas yéene nga ko defee fii dëkk bu sell bii da leen di ñaanal yàlla suñu borom dafa leen di ci ci barke dëkk bi ak barke borom dëkk bi suñu borom dafa leen di lu kawe kawe kawe kawe suñu jox waaw te dana ko def it incha allah te di ngeen ko gis it incha allah waaw Mamoun Ndour moom it di spécialiste en kon dafa mel ni tey wax dëgg yàlla man sama wax sax damay def lu dul introduire conférence bi te dinañ xamal nga xam ni Dakar nañu jóge xëy na ñu ngi biir dëkk bi waaye man ñi nga xam ni suñu borom dafa defal tawfeex ma nekk ci 2005 ba léegi xam ne bi hôpital hôpital mat na bul faw séen tijjee sëñ Tuubaa sëñ Saliou Mbacke jiite liggéey bi mu tijji ko 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ba tey jii 2011 mu xaw a jógee juróom-ñaari at kon am na lu ma xam am na lu ma xam fii ci dëkk yu sell yi mu di Touba waa Darou Moukhty waaye li mu leen di bëgg wax laata ñoom ñuy jël kaddu bi dama leen di dama leen di baaxee dama leen bëgg baaxee rek ñoom waaw ndax ñii leen di gis ñeen gis nii ay borom mbubb yu woyof moom toog seen kanam waaye lii man li ma li ma li ma jàng ci ñoom li ma ñëwee deux mille dafa yéene parce que loolu ay nit yoo xam ne maanaam bu leen bu leen kenn jàpp seen mbubb yu woyof yi waaw waaw ndaxte man dama yàgg xaw naa yàgg jot naa juróom benn at juróom-ñaari at seen biir am na am na ak tuuti lu ma xaj waaw dafa am lu ñuy wooyee institution wala institution académique française ñun ñu jàng nasaraan ñoom ñu jàng waaye la ñuy woowee fooye bu ndugu day xam-xam bi nekk ci ñun mu nekk ñoom te man awma ci benn lig sax ndax gox yi ñuy jàng al wala Damas wala Riyad wala wala wala Tunis wala wala wala wala wala Téhéran université yi gën a mag ci réewu arab yi dañu jàng ñëw dellusiwaat wax ci seen bopp waaw kon lii ñuy waxtaane tey du doon ab jàngale waaye li gën jàll ab soppante xalaat dañ koy tudde waaw ndax man li ma wér bu mooy xam-xam bii nekk ci man donte sax xam-xamu docteur la am na ci lu bëri bëri bëri bëri ñu ngi ci nii ay mbir yu bëri ñu waaw loolu dana ko foogee nag waaye macha allah macha allah te tey jii développement wu technologie information ak communication yi ak internet bi maanaam seen niveau de connaissance dafay dafay yéem sax macha allah waaw loolu mu doon ñaari kàddu yu ndaw rek mu baaxee sama ñaari kilifa yi nga xam ni ñu professeur Abdou Kane ak docteur Ndiaye wàllu temps nag man xëy na damay def lu introduire rek ndax wax dëgg yàlla ndongo sañ la wax ci kanamu sëriñ kooku mënul la ndaxte ñun suñu xam-xam soo koy méngalee ak seen xam-xam ñoom ñaar ak géej waaw doxu dem sa tegu si géej gi si géej gi géej gi géej te ñoom ñaar kenn mën leen tëkkal bi wax dëgg yàlla yéen ak man danoo am tawfeex bu rëy te tawfeex yàlla ma leen ko yàqal waaw dañuy ñëw ñu si ñoom xam-xam taataan si mu néew mu bëri après li li ciy topp mooy xëy na ab ab ab question réponse lay nekk laajte ak tontu lay ne ci partie yi nga xam ni des na leer man du may wax tuuti rek ñaari kaddu rek ci hypertension artérielle la damay jox kaddu gi suñu suñu suñu kilifa professeur Abdoul Kane ak docteur Noël Ndour tension artérielle ak hypertension artérielle maanaam feebar la boo xam ni lan loolu loolu loolu loolu si jamono nan koy yomb na ndax tension ku ko dégg mooy doole te doole dañ koy natt dañ koy natt mooy da nga jóge si kër dem seeti docteur nga fekk ko si mu toog loola ci mbaa mu tëral la ci lal bi mu jël appareil bi mu nattal la doole bi nga ni te deret bi daw ci biir siddi bi der boobu moom la yar suñ ko nattee ba mu mat yenn valeur yi cent quarante millimètres su boobaa dañuy wax hypertension artérielle loolu nag dafa ay sart ndax daanu soo ñëwee ci kër docteur yi war nga noppaliku ab diir war nga toog ñu fanweeri minute ñu naan ñaar fukki minute war na sori ab lekk war na sori itam coono wala yenn xeetu ñam yeeg yooyu euh, na toog ab diir docteur bi jëlal la ko mu ne la kat yow am nga tension artérielle wala am nga hypertension artérielle waaye léegi tawfeex bi ñu ci am ci at yu néew yi di deux mille six deux mille sept lépp lu jëm si wàllu wér gu yaram dafa jëlee sart yi nga xam ne moom na ñuy waxi nit ñi da am hypertension artérielle wala amoo hypertension artérielle ndax dama seetlu ne nit ñu bëri kat tiit dafa yomb suñu gisee suñu demee kër docteur dañu tiit tiitaange boobu day tax xëy na suñu ñëwee kër docteur su dina tëlee intention du mos wàcc kër docteur loolu boroom xam-xam yi ci si adduna bi waaye les experts su boobaa dañ dajoo ñu def ay lu ñu joxe ay directives yu bees ndax ba deux mille six wala deux mille sept faw nga dañu kër docteur mu nattal la sa tension moom moo lay wax ne am nga hypertension artérielle wala amoo hypertension artérielle faw nga dem ko docteur mu wax la nekk mu am nga fay cancer ACR wala amoo li xam ni ay réew yu réew yu am tawfeex ku ne xam na ni jot ci ab docteur yombul accès aux soins surtout réew yi nga xam ni ay réew yu ngóor noonu ku mel ni Sénégal Mali Mauritanie ay réew yu ngóor noonu su dee sax réew yu nasaraan yi nga xam ni soo jëlee juróom benn am da am benn docteur pour cent mille habitants wala cent vingt léegi wala daf ko daf ko yombal ndax dafa am ñaari sart yu bees yu ñu génnee maanaam li ñu waree mesure en bilan de la pression artérielle ak automésurer la pression autonomie boobu ak toofeex lay doon si nga xam gën nga xam ni ay ay dëkku dëkku dëkku ndóolloon ndax jot si docteur jombul soo soo si joti itam maanaam euh, xëy na sax jotaay bi na mu war a mel du ko mel ndax docteur boobu dana xat-xat boo xam ni euh, la ci war a def la war a jëm si malade bi du ko ko mën jagleel ndax ci biti lu ma juróom fukki nit ñi ngay xaar wala juróom-ñaar fukki nit su boobaa temps nécessaire sax dootu ko mën ci donc automatique la pression artérielle boobu mooy nit ku lay léegi sañ am nga sañ-sañ ñu toog sa kër am sa appareil tension loolu nag xam naa faaw ñu waxtaan ci tuuti ndax appareil tension yi léegi dana bëri nit ku ne léegi sañ nga toog sa kër am sa appareil tension jëlal ko def tension artérielle xamal ko bopp ne am nga tension wala amoo tension kooku ak tension bu rëy rëy rëy nit ku ne léegi am nga sañ-sañ boobu dootul rek dem kër docteur docteur ni la am nga tension wala amoo waaye dafa am lu ñu woowee waaye appareil ndax am na appareil tension yoo xam ni dañ ko validé ak appareil tension yoo xam ni kenn validé ko waaw waaye bu dee appareil tension boo xam ni yu mu la xam naa yéen waa Darou Mousty su ñëwee ci seen euh, docteur bu mag bi docteur Mamadou Moussa Diop. wala docteur Babacar Gueye ci mën a jël si moom ñoom da wax yan xeetu appareil tension yoo baax ndax ku si ne ci ko mën weer bu ne wala ñaari weer ne wala ñetti weer yu ne ñu toog ñu jëlee seen bopp tension artérielle ndax tension kat feebar boo dafa ñu doon max dafa bàyyi ci kaw nii rek ngay wëy di wëy di wëy di wëy di wëy di wëy waaye ci suuf mu ngi lekk yaram bi ci suuf di lekk yaram bi ci suuf di lekk yaram bi ci suuf di lekk yaram bi ci suuf di yegg ci yaram bi ci suuf da ngay dem ba ab diir su yàggee ci yow juróomi at juróom-ñaari at fukki at fukki at ak juróom dafay nasaxal sa yaram dafay nasaxal sa yaram da ngay jég ba saag rek yaram bi màpp mooy mag bi ngay dégg ñu naan tension jàpp lay def mook maax nga yem rek ci kaw da lay bàyyi ni ngay dem di wéy di wéy di wéy di wéy waaye ci suuf ñu ngi nasaxal cër di nasaxal cër di nasaxal cër yi cër yi dañu dégg cër bi bàyyi cër nag muy yuur muy benn ñaareel bi di xol ñetteel bi di sécrété rek di ko def ab tournoi foofu nag xëy taxaw tuuti bàyyi sama ñaari kilifa yi nga xam ni ñoo fi ñëw tey man ak yéen ñu barkeelu ci seen xam-xam boo xam ne macha allah yàlla na dana ñaanal yàlla ñun suñu borom maanaam li ñuy def nii suñu borom maanaam dafa leen ci lu kaw ko njort te dana am incha allah. ndax fii ñu ko defee la moom moo tax ñu am ci yaakaar bu baax a baax a baax te ñun xam nañu moom y a pas de hasard kon teg suñu mbir yëpp te ñu tubaab yooyu suñu lépp lii c'est pas un hasard waa daaru mu si organiser benn conférence fas yéene ñaax mbooloo yi ak ak képp ku fi dëkk population bi yëpp si wàllu wér-gu-yaram ay kàngamu docteur jógee feneen kenn xamul ne sax lu ñu fekkee jotaay bi kooku kooku c'est pas un hasard moo tax man tax samay wax dama koy gàttal euh, ndax euh, ñu mën ak yéen ñu taataan da ko barkeelu ci seen ci seen seen xam-xam bu rafet macha allah ñu ngi nag bokk ak jotaay bi su fekkee am na ay laaj yoo xam ne itam. des na leer wala bu ngeen ñu leeralee ko ñoom ñu ngi fi maanaam ci lañu nekk ba euh, suba incha allah yaakaar naa ni <laughs> ñu leeral lépp incha ñu ngi leen di gërëm di leen sant boobaa ñu jox kaddu bi professeur Abdoul Kane mu yeggale waxtaan bi wasalaam jërëjëf xam naa ñu fàtte maanaam ñii di taw bi kenn ku nekk dafa am wàllu wax ne ne ñu ngi introduire waaw ñu bàyyi ko ci li nga xamante moom lañ wax teew bu baax mooy ne képp koo xam ne am nga ci laaj wàcc ci li ñu li ñu wax incha allah ñu ngi koy ci kàddu yi incha allah kenn ku ne moom kenn ku ne man incha allah kenn ku ne moom moom mooy mooy li nga xamante ne moom la ko wax rek ñu bàyyi ko baax laa li nga ne moom maa ngi ko sëriñ bi mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen xam tamit ñi dalal bi ngeen dalal ñi bëtu xel ñu ngi am mbégte ñi suñu teewaay fii ci daaw moom ci tamit ci waxtaan bi ñu ngi leen di baalu àq tamit ci weeru sedd di ñaan yàlla mu mottali suñu yéen yëpp ci li ma leen mën a wax rek ci gàttal ndax eh, docteur ay wax na ko ehm, foog naa ne lii sëriñ bu nekk di ñaan yàlla mooy naan ñu ci def ba eh, mun koo sax ku ko xam te foog naa ne ci fànn moom eh, man yaakaar naa ne sama rakk fi nekk yëpp am na lu bëri loo xam ne lii tey war nañ ma ko mën a mën a ndax ñoom ñëpp ñu baax lañu ñoom ñëpp ñu am seen liggéey la ñoom ñëpp ñu xarañ lañ te muy docteur Moustapha Diop docteur ay liggéey ak yeneen yaakaar li ñuy def yëpp li ñuy wax yëpp xam baax a baax ci gàttal rek dama bëggoon tënk tuuti li docteur ay liggéey wax ci njëkk li ci jiitu mooy li euh, ñuy tuddee une tension artérielle ci ci tubaab li euh, muy firnde rek mooy doole li nga xam ne bi deret bi moom la war a doxe suñu biiru yaram nga xam ngeen ne doole euh, yaram dafa war a dund te li koy dundal mooy deret ndax deret bi mooy indi lëpp mooy indi li ñuy tuddee oxygène mooy indi ñam yëpp pour que suñu cër yëpp mën a dund ñu waree loolu nag li muy firnde rek mooy dafa war a mel ni nga am sa tool euh, bu cee indi ndox euh, am mel ni pompe pompe bi di tasaare ndox mi ci tool pompe bi pour ñun mooy xol lii indi arrosoir wala di arrosé mooy li ñu tuddee artère maanaam siddi di nga xam ne ñooy jóge ci pompe bi di dem ci suñu tool euh, pompe bi pression bi ci dox warul néew ndax bu boobaa cër yi dootuñ mun a am dund loolu li nga xam ne moo leen di dundal waaye tamit warul ëpp ndax bu ëppee daanaka mun na yàq bu bëri ci jiw bi ci tool hypertension artérielle nag mooy euh, doole boobu nga xam ne moom mooy doxal deret mu ëpp ba jéggi dayo bu loolu amee nag def dina dem ba yàq cër yépp ndax amul fenn fu deret dul dem amul fenn fu sidit yooyu dul dem donc bu fekkee ne doole boobu day ëpp dina dem ba yàq maanaam mooy li ay na doon wax max bi dina tax roño yi max dina tax ba yuur bi yàqu dina tax ba xol bi ci boppam mu sonn ba jékki-jékki mënatul def dara mooy lu ñu tuddee insuffisance cardiaque loolu mooy hypertension artérielle naka la ñu ne amee nañu hypertension artérielle man bu may faral di jàngale foofu ci daara bi di wan xale yi luy hypertension artérielle bu ma leen di projeté image image bi may njëkk projeté mooy image boo xam ne bi dara ñëw ci ak seen euh, dañ kumpa bi yàkkam xale yëpp dañuy jóg euh, di commencé di trouble naan na yow yaa ngi wane loo xam ne li amul loolu li ma ci bëgg a rek mooy hypertension artérielle amul daanaka mandarga boo xam ne bu ñu nee yëg naa ko sama yaram amee tension kooku ñu yaakaar nañu sama bopp bu mettee amee naa tension bu ma miiree amee naa tension bu sama bët lëndënee amee naa tension loolu yenn saa yi mën a nekk dëgg waaye ci li ci ëpp loolu mooy tax nit ki xam am tension am déet bu sa tension wàccee mun nga yëg yooyu ma wax boo amee boo sonnee mun nga yëg yooyu ma wax boo amee anémie maanaam sa deret sax wàññeeku mun nga yëg yooyu ma wax ak yeneen yeneen i feebar waaye li ci gën a doy waar mooy nit ki mën a amee tension bu fort fort fort gis ngeen paralysie maanaam li ñuy tuddee AVC nit ki mën na nekk ak yow léegi di wax fukki minutes fukki minutes ak juróom yi ci tegu mu am AVC boobu kooku wax bi mu waxtu bi mu wax ak yow tension bi yëg na ba jéggi dayo mais moom yëgul dara ci yaram moo tax nit ñi war nañu jàpp leen te loolu foog naa ne pour ñun mooy ëpp solo amul loo xam ne li da ko gis sa yaram ne am naa tension wala yow tension bu fekkee ne sax am nga tension amul fexe boo xam ne bi wala loo yëg sa yaram nga xam ne tension bi yëg na wala wàcce benn mbir rek mooy tax ñu xam nga dem ñu seetal la sa tension nga dem ñu nattal la sa tension wala comme ni ko docteur ay ñu waxee yow sa bopp nga wutal sa bopp cet appareil tension appareil yu baax am nañu Euh, lu mel ni trente mille francs CFA tey war nañ mën a am appareil yu mel noonu nga nattal sa bopp sa tension loolu tax moo ñu gënal ñun tey ndax boo demee ci docteur ñenn ñi ñu xaw a tiit euh, boobu ñu taxul ñuy wax tension donc pour xam ndax nit ki am na tension am benn mbir moomu rek moo wóor bu fekkee ne tamit am nga tension di koy faj saa yu nekk nga dem ñu nattal sa tension wala yow sa bopp nga nattee tension maa ngi wax fàttali nit ñi toujours ku ci nekk ku nekk ci ñun am na benn portable ñaar ba ñett appareil tension yooyu mooy wax yi nga xam ne moom moo gën a baax ci appareil tension njëgu portable rek wala sax mu gën a néew nga njëgu portable te euh, sama maat yi nga xam ne xamuñu lu bari ñuy doxe ñuy portable yu doxe bu ñu gisee ñëpp xale yi léegi ni ñuy téye portable xam ne ñun li ñuy laaj nit ñi pour ñu jëlal seen bopp tension moo gën a yomb foofu ndax benn bouton rek ngay bës mu jeex donc loolu moom mooy premier message bu am solo pour ñun ñaareelu message bi mooy lu tax nit ki amee tension ndax boo munee ba buggee euh, fagaru il faut nga xam li tax feebar bi mu a dugg ci yow benn bi mooy mun nga ko doon li nga li ñu doon nag moom mënuñu ci dara waaye bu fekkee ne nit ki doon na dara gis ci suñu séegateur nit ñu amee nañu tension yow da nga war a gën a def attention léegi gën di dem ñuy natt sa tension ngay moytu liy indi tension yeneen mbir mi mooy suñu li ñuy lekk ak suñu ñàkk euh, dox ak tàggat suñu yaram activité physique bu mu munti doon muy porom ne yor sa kurus wër kaaba wër wër wër jàkk ji ñëwaat wala def sport bu mu munti doon loolu dina wàññi tension dina wàññi diabète dina wàññi daanaka ñun feebar yépp yi ñu jàpp ni tey mooy feebar yi gën a lor lor doomu aadama dem na ba cancer ñaareel bi mooy li ñuy lekk tey ñun ñëpp xam nañ ne xorom si dafa bëri ci li ñuy lekk waxuma sax xorom bi ñu gis waaye cube yi jumbo yi bouillon yeeg yooyu yooyu dañ ko war a moytu graisse bu bëri suukar su bëri yooyu bu fekkee ne def nañu bàyyi bay nañ xel ci yooyu rek yaakaar naa ne euh, tension euh, mun nañu mun na wàññeeku si ñun ndax loolu mooy tax nit ki amee tension bu nit ki demee ba amee tension nag naka lay def ndax euh, wax nañ ko sànq li ñuy jàpp ñun tey jii mooy boo jëlee ñeenti nit ba juróom ci Sénégal kenn ci wala ñaar am nañu tension xam nga kooku feebar moom goo gënu koo bëri foog naa ne ñun ñëpp ku ci amewul tension tamit am na si say waa kër wala seen mbokk say njegeen yoo am ñu amee tension euh, bu fekkee ne nit ki dem na ba amee tension lan la war a def li njëkk mooy mu def attention ci li muy lekk mooy li ma wax léegi yaram wi mu bañ a ëpp suukar su bëri graisse bu bari ndax loolu yëpp day yokk yaram te mun na tamit yokk yeneen feebar yi mën a ànd ak tension yu mel ni graisse bu bëri mel ni diabète euh, leneen lii mooy tàggat sa yaram nit ñi dañoo yaakaar ne boo amee tension da war a toog benn bërëb rek doo def dara léegi leer na ne boo jógee di dox di tàggat sa yaram ak te tension fu mu munti toll bu demee ba ci kanam dina gën a wàññeeku te feebaru xol yu bëri ak yeneen feebar dina wàññeeku tension lan lay def ci nit euh, euh, foog naa ne ñëpp xam nañu tension tey li ñu jàpp d'ailleurs ci Sénégal gii ñu nekk li gën a faat doomu aadama doonatul sibir doonatul yeneen feebar yu bon yi ñuy daan xalaat feebaru xol te feebaru xol yooyu yëpp ñoom ñëpp ci tension la ñuy jaar benn bi mooy lu ñu tuddee AVC AVC mooy paralysie paralysie foog naa ne docteur Diop moom moo doon wax ne fii ci Daaru Muxti jàpp na ni ci bokk na ci li koy gën a indil jafe-jafe paralysie boobu euh, li ma bëgg nit ñi jàpp ci mbir moomu mooy nit ki bu demee ba amee paralysie yàlla mën na def sax ak euh, docteur yi bu ñu ci jàppee mu am lu ci tane ba nit ki euh, cër yi nga xam ne wàññeekoon nañu mu gën a mu dellu fi mu newoon waaye kooku mbiru yàlla la ñun docteur yi ñu bopp am na loo xam ne mën nañ ci def dara waaye am na foo xam ne foofu la suñu xam-xam ak suñu doole yëpp waaye boo gisee ñaari nit ñu amee paralysie boobu dina am kenn ci amoon na benn màndarga boo xam ne ci bu ci bàyyi woon xel dina dem ci docteur bi docteur bi saafara ndax paralysie boobu li koy indi mooy yuur wi dafa am jékki-jékki tension bi jàpp ko yàq ci dara mais balaa muy yàq ba cër yëpp bañ a dox dina am lu ndaw euh, luy luy nit ki di yëg ci yaramam yenn saay lu ndaw loolu mooy lan mooy koo xam ni kii jullit bu nekk war na mun a tari fatiha waaye muy tari fatiha ba ci digg bi rek mënatul fàtte wala làmmiñ bi bañ wala mu doon téye dara lu oyof loolu daan xamul lu tax ñaari minute ñett mu jëlaat continuer wala muy dox niir daanu yooyu yëpp mën na nekk mandarga yi nga wane que nit ki kat yoon bi dafa am lu ci yàqu il faut que moo ko indi kooku bu demee teel ci docteur Diop docteur Guèye ñoom mun nañu joxe garab yoo xam ni dina tax paralysie boobu bu mag bu ba wala coma bi bañ a egg donc boobu mooy complication bu njëkk ci tension artérielle te am na yu bëri yu koy indi diabète dina ko indi cholestérol dina ko indi tux dina ko indi waaye boo ci génnee tension rek daanaka fukki nit ñi waroon amee paralysie boobu kenn ki rek moo koy moo moo koy naraan donc kooku moom paralysie daanaka mën nañ jàpp ne tension moo ko yéene beneen bi mooy roño yéen a ngi dégg foog naa temps yëpp ñuy naan insuffisance rénale insuffisance rénale mooy koo xam ne ji jékki-jékki rek euh, maanaam ñebe bi yàqu te moom mooy li nga xam mooy usine bi nga xam ni lépp lu ñu defar lu bon ci yaram rek moo ko génn seppi dindi sànni bu fekkee nag yaa ngi dund ak say mbalit foog naa ne du yàgg nga nekk ak moom bu boobaa nag amul beneen solution lu dul lu ñu tuddee jali maanaam benn machine la teg fële ñetti yoon ci semaine nga dem ñu tëdd ñeenti waxtu ba juróom muy dindi mbalit yépp comme ça nga mun a nekk ak moom ñaari fan ñett nga ñëwaat ñu dindiwaat mbalit yooyu loolu xam ngeen lu doy waar te loolu insuffisance rénale boobu ñaari mbir fii ci senegal ak ci àdduna bi yëpp moo koy indi benn bi mooy tension beneen bi mooy diabète yeneen yi mooy yenn euh, reen yoo xam ne dañ koy dem di jël jëfandikoo xamuñ lu ci nekk te garab bu nekk poson la muy muy reen yi muy garabu docteur bi boo ko jëlee ni nga ko war a jëlee mun a yàq yu bëri ci yaram te ñaari ñaari cër yi muy gën a yàq mooy foie ak roñ ndax loo loo loo dugal sa yaram ci ñaar yooyu lay lay lay jaar ci ci lu ñetteelu complication bi maanaam li li muy yàq ci nit mooy xol crise cardiaque foog naa ne ñëpp dégg nañ ko wala ñëpp dund nañ ko amul woon si suñu réew yi waaye léegi dina ñu toog ak nit wax ak moom fanweeri minute mu dem mu jeex fanweeri minute yaa ngi wax ak nit ki mooy max boobu docteur Aynour doon wax sax nit kooku dafa amee woon diabète wala mu amee tension wala mu amee cholestérol mu ngi jaax ci biir moo tax ñuy insister loo yëpp sa mooy tax nga xam am nga tension wala diabète ak cholestérol da dem ñu nattal ko mais comme max na ba xol bi yàqu nit kooku mu ngi mun a nekk ak di wax ak ñëpp julli. la dem balaa muy egg këram jeex loolu tamit tension dina ko indi tension wax naa leen ne comme deret bi dafa diis te deret bi yëpp dafa war a jaar ci xol bi mun na dem ba sonal xol bi di indi li ñu tuddee insuffisance cardiaque mooy ñi nga xam ne ñi dañuy dem di fatt di apat bu doxee fii ba fii mënatul mu taxaw bu demee ba ci kanam sax yaram yëpp dafay nekk ndox muy saqat di tukki ndox ndox ak gërëm tànk yi neew yi sadd loolu yëpp tension bokk na ci li koy gën indi léegi nag naka lañuy aare aaree jabet tension kooku damay bamtuwaat rek li ñu wax ñun ñëpp docteur ay nag man il faut que nit ñi jàpp ne feebar yooyu suñu ñoom maam yi amuñ ko woon xamuñ woon sax am na léegi dafa law ci suñu biir li tax nag mooy ñun li ñuy lekk ak li ñu ak li ñu nekkee mooy boo lekkee ba suur tëdd jaaxal doo tàggat yaram il faut que nit ñi jóg ci tàggat seen yaram bu fekkee ne sax dox la ba mu mot waxtu nga ko nga koy def lépp loo xam ne li war nga mën a bañ a jël oto nga defal ko sa bopp moo ñu gënal ñaareel bi mooy lekk bi ñun ak soxna yi dañ leen war a euh, ñaar lu bëri ci loolu xorom si nañ ko wàññi graisse bu bari bi nañ nañ ko def attention suukar su bari si moytu ko loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ni tension bi dina wàññeeku baax a baax bu nit ki demee nag ba am tension ñaari mbir li ma njëkk a wax mooy euh, li nga xam ne li moom moo indi woon tension ñu continuer di ci def attention di ko moytu ñaareel bi mooy doom garab tey jii kat ñun de suñu xam-xam bu gàtt may ñu ñuy ne gi jox naa la garab faj naa si tension kooku abugul amul benn borom xam-xam bu mun a faj tension lu dul nga jël sa doom bés bu nekk am nañ nag ay doom yoo xam ne yu efficace waaye lu ci ëpp sa duuru dund nga ko war a jël bu fekkee ne da jël sa garabu suba ginnaaw suba nga bàyyi ko ginnaaw suba tension bi mun na yéeg yàq yór bi AVC bi la boobu lay am donc loolu daal la bëggoon ci tënk euh, fàttali li docteur Ayni la doon wax euh, ñu ngi leen di santaat bu baax a baax di leen baluwaat euh, xam naa ne bu ñu demee bi ci waxtaan bi xëy na yeneen yi dinañ mën a leeral mbir yu bëri bëri jërëjëf. yaa ngi ci yàlla dafa dogal tey ñu toog ak ñi nga xam ni ñoom ñooy suñu ay maître ñoom ñooy suñu ay sëriñ ci wàllu xam-xamu santé ndax ci doon wax sànq di professeur Kane daf ñu jàngal dañuy wax cardiologie dem rek ñu ngi waxtaan maa ngi ko woon benn leçon ma doon defal boobu mille neuf cent quatre-vingt-quatorze loolu yàgg na te ci laa ko fekk moom mu ci yëngu déjà kee toog fële soxna sële ñu koy wax docteur may moo nekk naka noonu ci wàllu ko ci may kon nag jataay bi ñu am tey du jataay bi yow donc yàlla nen la ko defal yàlla daaru mosu la ko defal thème la bu ñu ñor ko fii ci daaru mosu feebar yi nga xam ni mun naa wax ne bokk na ci ñaari feebar yi nga xam ni ñooñu gën a sonal ñun en tant que docteur soo xoolee aussi li ñuy lor maanaam li ñuy faat daanaka tension moo ci jiitu kon nag jataay bu ci ëpp solo suñu jataayu tey bi tension tamit nekk na la nga xam ni lu complexe la nekk na la nga xam ni lu yaatu la nekk na la nga xam ni lu xóot la loo xam ni kenn du ko mën a wax ci benn wax wala ci ñaari wax mën nañ ci yandu di ci wax mën nañ ci faral di ci wax mën nañ ci wax ay bisi bisi bisi kon li ëpp solo ci jataay bi tey je pense que mooy discussion yi mooy échange képp ka nga xam ni am na loo xam ni vraiment lëndam na ci sa bopp ci wàllu tension wala ci wàllu jabet occasion la vraiment boo xam ni en direct doo ci fay dara ñu leeral loolu je pense que loolu laa bëggoon na leeral di wax tamit ni tey jii suñ doon tànn ci Sénégal wala ci Afrique ñu nga xam ne ñoo xam-xam ci wàllu tension ak ci wàllu jabet duñ ci génn ñaar kon nag xewal la bu nga xam ni yàlla moo ñu ko defal kon nañ ci profité loolu laa bëggoon wax rek ci gàttal di delloo di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais également di remercier waa Soxla ci occasion bi léegi mu wax ñu guddi jaay et surtout mu wax ñu ah, yan ma mën na maa ngi njëkk a jéggalu ci war a jël kàddu ci man mii jigéen war a jël kàddu ci béréb bu sell bii di jumaa ji dama am yéene rek ne xëy na waxtaan bi képp ku ko déglu boo fi jógee dina la amal njëriñ ma bëggoon sànni tuuti ci waxtaan bi ci wàllum jabet dëgg la tey ji waxtaan bi hypertension artérielle lañ wax waaye kenn mënul wax hypertension artérielle te waxuloo diabète te waxuloo deret bu niin muy cholestérol boo ci jël ñeneen ñi am nañ ci wàll ndaxte nee nañ ay àndandoo ñu bon lañu kenn ku ci jiitu rek dafay mel ni dafay xëcc ñeneen ña ca des nag moom mooy suukar bu yéeg trop ci deret nit suukar soosu bu yéegee dafay tax deret bi dafay mel ni dafay diis deret bu diis boobu nag di jaar ci sidit yi dafa meloon ni buñ koy xaymaa melal ni yow mu jël sa tuyau rek di ci jàllale bët bu nekk ndox boo def suukar boo ko defee ay ati ati ati ati at dafay mel ni suukar soosu day lëlu di lëlu di lëlu di lëlu ba mujj fat sidit jabet nag buy fat sidit dafay commencé ci sidit yi gën a tuuti ci nit ki yooyu mooy yan mooy siditu bët ak siditu ren professeur Abdul Kan wax na leen ko ba pare moom mooy tax nit ki dem ba insuffisance am insuffisance rénale ñu war ko dialyser buy far sidditu bët dina tax gis-gis bi wàññeeku ba ñenn ñi dinañ dem ba dootuñu gisati bu jógee ci sidditu ndaw yooyu jabet dafay dem mu jàpp siddit yi gën a mag tuuti muy sidditu xol mun na dem ba nit ki def crise cardiaque itam sidditu tànk yi sidditu tànk yi li ma ci bëgg a dolli tuuti rek ci li professeur Abdul Kan wax mooy ne nit ki mun na nekk di dox bu doxee tuuti yëpp lu mel ni métit ci tànk bi mu obligé taxaw bu taxawee nag métit bi day mel ni lu sedd mu jógaat doxaat tuuti mu méttiwaat mu taxawaat loolu mooy wane ne jabet ji commencé na jàpp sidditu tànk yi xëy na mu koy faj jabet tam dina tax jàpp siddit yi nga xam ne mooy tax nit di yëg métit loolu mooy neer yi loolu ñun mandarga biñ ci gën a gis malade yi di ko jàmbat mooy malade bu ñëw ne la ah man de docteur sama tànk yi dafa mel ni day sànni wala keneen ñëw ne la dafa mel ni dafa am ay sànqalañ yu ciy dox ñenn ñi dañuy dema deme dem ba jëmmi jamono yi nga xam ne dootuñ yëgati sax dara ci seen tànk yi seen dàll dana simmeeku te duñ ko yëg dañuy ñëw consultation sol benn maraakis nga ne yow ah góor gi ani sa beneen maraakis bi mu ne man de lii daf may dal toujours damay wàcc samay daal kooku li ci dangereux mooy ne mun na gaañu te du ko yëg mun na dëgg ci safara wala dëgg ci pont te du ko yëg ci tax bu ko defee loolu mooy waral góomu diabétique te góomu diabétique ñépp xam nañ ne góom yu naqaree wëral la li tax loolu mooy ah doomu jàngoro dafa bëgg suukar bu duggee ci deretu diabétique bi nga xam ne deret boobu neex na ci moom dafay law te dafay law law bu gaaw raxasu ci dolli sidit yooyu nee nañ fatt nañu bon deret ga war a ñëw ci tànk yi ak seetu bu ko defee nit ki tànk bi du gaaw wër ñenn ñu dem ba ñu dog seen donc mun nañ ne yooyu daal mooy complication yi jabet mun a indi boo leen ko seetee complication yi ci bëri boobu moom ak hypertension ñoo ko bokk wala cholestérol léegi waxtaan bi duñ koy waxtaanee rek pour tiital nit déedéet njëriñ li mooy wax nit ki ne lii mun nañ ko aar mun nañ aar jabet ci ki nga xam ne amagu ko parce que jabet seetlu nañ ne dafa am nit yi nga xam ne ñoom la gën a yàq kii nga xam ne dafa am waajur bu jabet muy papam di yaayam wala boo pàpp jeeg yaay bi foofu sax la gën a foorat wala mu am mag wala rak bu jabet kooku seetlu nañ ne jabet moom la gën a yàpp jabet yàpp na itam nit nga xam ne dañu am yaram ba mu ëpp dañ daan wax ne jabet feebaru nit ku nit bu am barke mooy nit ku am alal bëri parce que ñooñu yaram bu bëri boobu dafay tax jabet yomb ci ñoom jabet comme ni ko waxee dafay faral di ànd ak hypertension ba nit am hypertension wala ñu am jabet bu nii mooy cholestérol bu ëpp ci seen yaram ñoom it jabet ci ñoom la gën a yomb mais jabet tamit yàpp na jigéen yi nga xam ne dañuy am doom bu am yaram lool lool lool allah ñu naan ah, moom di doom ji dafa rafet dafa taay ñooñu seetlu nañ ne li ci bëri buñ ko aawalee bu yàggee dinañ am jabet donc loolu mooy wane ne jabet mun nañ ko ñooñu nag bu fekkee ne xam nañu ne ñoom la gën a jabet gën a war a teel fagaru teel fagaru ci gis ne lii professeur Abdul Kan doon fàtte bi lekk bu sell wàññi suukar bi wàññi xorom waaye wàññi tam lu néew yi ci lekk loolu am na ci njëriñ torop torop torop ak di tàggat yaram léegi nee nañ jabet mun nañ ko aar ci ñi nga xam ne amagul mais ñi nga xam ne tam am nañ jabet ba tax newul ne ñooñu ñëpp dañu war a def ay complication ñooñu tamit dañu war a teel a teel jóg ci seen yaram parce que jabet noonu bi nga xam ne la moom it doo ko yëg li professeur Abdoul Kane doon wax ne hypertension amul benn mandarga bi nga xam ne wóor na ne kii bu ko amee loolu dafay am tension mais diabète tamit mun na nekk ci ay ati at at yi nga xam ne nit ki du ko xam teetlu nañ ne boo jëlee benn am na keneen ki nga xam ne am na ko te xamul te kooku xëy na léeg balaa muy ñëw dafay ñëw am góom bi nga xam ne jéggi na dayoo wala mu ñëw am benn problème cardiaque wala mu añoo am AVC ñu doog ko gis ci moom moo tax ñu ne njabeet mun nañ aar complication yooyu tam ci ñi nga xam ne am nañ njabeet ba pare loolu mooy lan fexe ba fu ñu mun ci toll rek seen suukar si wàcc loolu nag moom docteur bi dëgg la am na ci wàll waaye malade bi dafa war a xam ne malade bi moom ci boppam moom docteur bi boppam la ndax feebaru biiru dund benn docteur mënu la topp bés bu nekk di la wax nag la war a def donc malade bi ci boppam daf ci am wàll bu rëy rëy rëy régime bi nga xam ne dañu tudd régime diabétique loolu boo ko seetloo sax du régime ndaxte képp ki nga xam ne da nga sàmm sa wér gu yaram noonu nga war a doxal li ñuy wax ne deret euh, suukar suukar bu bëri baaxul ci kenn jël sa café Touba def ci fukki bees ci suukar te fekk ñaar doyoon na ci defe amul njëriñ jël yàpp bu nii ñun jigéen ñi xëy na boobu moom suñu wàll la bu ñu toggee dëxin dëxin gerte gaa nga ca yàq bu duuf baa nga ca ñu doolee ci biir di bëgg neexal suñu borom kër yi fekk booba ñu leen di lool raxasu ci doole def ci xorom bu bëri te tamit donc wàññi suukar wàññi diwlin wàññi xorom yi di yëngal suñu yaram di doxal dox ba nga xam ne yëg nga ne sa yaram sa te xol bi mu ngi xaw a tëb tuuti wala boog ñàkk na loolu am na njëriñ ci ñëpp donc li la ñuy nga xam ne daal bugg nga sàmm sa wër-gu-yaram loolu daal laa amoon lu ma ciy dolli di xaar nag bu fekkee ne am na ay question ñu mun cee tontu jërëjëf wallaahi wa barakaatuhu euh, soxna Maymuna jërëjëf ci leeral yu solo yooyu nga xam ne leeral nga ko ci wàllu jabet kon bala ñëw toxal micro bi dañuy jàllale yenn laaj yi nga xam ne mbooloo mi laaj nañ ko te mu jëm ci wàllu wàllu woo nga doon wax e, ki ci jiitu dafay laaj ba xam diwu zaytun zaytun mooy olive e, nu mu def ak jabet jabet boobu jullit yi dañuy naan ñu muy fasare jullit yi dañuy jàpp ne lépp lu ñuy de façon générale dañuy bëgg ñu wàññi dañu ne li gënoon mooy ñu wàññi lépp lu ñuy xiir waaye léegi jiw nag dafa bëri ay façon te dafa am lu ñu gënaatee tuuti dañu fekk ne huile d'olive ñu ne xëy na moo tane tuuti yeneen façon yu diwlin yi ci wàllum indi feebar yu bon yooyu ñu naan la wala ci ak yeneen yi ñuy ànd waaye nag boo ci ëppalee itam du la amati njëriñ parce que lépp lu ëpp rek baaxul ci nit ba pare ci nit doon boobu rax ci doon li cher na cher bi nga xam ne xëy na nga def ko mu ëpp nga toog ko pour njaboot bi danga xaw a jafe waaye bu fekkee souvent dañ koy méngale yeneen jëmm yi virgolise bi nee nañ mooy xane euh, yeneen façon jiw moom maanaam huile d'arachide bi rawatina nag ay diwtiira ci diminution loolu laa am euh, soxna si kii itam nee na gannaaw bu mu rafetloo waxtaan wi nee na day laaj yan mandarga la nit ki di xamee di xamee ne am na jabet wala déet yan mandarga la koy xamee ne am na jabet. am na yi nga xam ne yenn mandarga yi xam ne tuur loolu bëri benn ci mandarga xeex bu du def la ko daal waaye bu la yeewee ñetti yoon ba juróomi yoon ba fukki yoon ci guddi ñu bëri danañ ko ràññee gannaaw tuur ndox nit ki nga xam ne day tuur ndox lu bëri dafay faral di mar itam day nekk nit ki nga xam ne fu mu toll rek day naan gannaaw loolu nit ki dafay nekk nit ku am appétit appétit bi dafay mel ni lu yokk muy lekk rek di lekk rek te terewul muy jeex yaram bi di wàññeeku te fu mu toog di sol ñeneen ñi tamit yenn maladies yi yooyu ñoom ñooñu koy wax dañ naan ah, ne bu ma tuuree ndox ci suuf dafay mel ni melentaan yi dañ koy bëri ñenn ñi ah man de dama am góom bi nga xam ne dafa yéex a wër wala ah man de dama am taat yu bëri loolu yëpp ay mandarga yi nga xam ne la mun na ne moom léeg-léeg la jagat di feeñoo ci nit waaye nag li ñu bëgg ñu bàyyi xel mooy ne jabet bu lay dal surtout jabet bii dal mag yi jëm ñenn ci ak jëm kaw jabet boobu mun na la xam ay ati ati ati ati te doo wax buñ di naan bëri di ak mu toog di sonn kooku rek am jabet déedéet ndaxte jabet mun na nekk ci yow ay ati ati ati te doo ko xam nga dem bés rek ñu teg suukar bu yéeg nga naan ah man de lii xaw ma parce man yëguma dara ci sama yaram looloo tax ñu ne diabète feebar bu bon la ndax day màcc di gëstu ba dem ba complication yi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee sànq ma nag complication yooyu nga xam ne yenn yi ñun mënatuñ ci daal nit ki doo koo xam te loolu lañu bëgg a moytu. jërëjëf laaj boobu itam leer na kii nee na itam day laaj ba xam diabète ëppante na wala déet. maanaam am jabet bu ndaw ak bu mag loolu moom laaj bu ma neex la ndaxte bu ñuy faral di dégg nit yi dañuy ñëw naan man de trace rek lañ ma wax danaa am trace u jabet wala mosoon nañ ma ko wax waaye dafa commencé woon rek jabet amul bu ndaw dañ da nga am jabet wala amuloo amul jabet di gën a garaaw boppam moroom jabet bi garaaw xam ngeen mooy ban mooy jabet bi ñu fajul ñàkk faj jabet mooy jabet bi bonul jabet bii ci kiiroo bii jël doom ñoo ci yem li am important mooy faj ko rek faj ko ba suukar si dellu normal looloo lay aar complication waaye jabet bi tuuti moom nañ jàpp ne amul jërëjëf yi doon ci laaj boobu moom tamit leer na euh, kii nee na moom dafa gis ne léeg-léeg ay tànkam day metti te du te du doon jabet nee na loolu lu koy waral tànk yi metti nag wax nga dëgg de du jabet rek ko koy indi <laughs> xanaa kooku bu boobaa dañuy wax ne na jege ci docteur Diop ak docteur Babacar Gueye ñu seet ndaxte tànk yu metti boo ne yu metti rek mun nañ ci lim ay feebar yu bëri ay junniy junniy feebar yi nga xam ne mun nañ koo waral bu fekkee ne wóor na ko ne diabète bi moom amu ko xanaa mu xam naa day dem seet ba mu leer ko ne di diabète jàpp ne du diabète kii nee na moom day laaj euh, ba xam diabète dana wàlle wala déet loolu tam laajte bu am solo la jabet du wàlle te loolu tam dafa am solo trop ci ñun ñi nga xam ne dañu bëgg a passer benn message ñu wax ko ndaxte ñu leen di wax wax naa sànq waxu régime régime bi xëy na ñu bëri dañ naan dañu foog ne dañu war a benn déedéet loolu amul mun nga jabet yi ba pare continuer nekk ak say waa kër di nekk ak ñoom dund ñoom dund ba nga doon dund ak ñoom déedéet changé wu ci dara du wàlle waaye am na dafay xaw a topp mooy li ma wax léegi bu fekkee ne da nga am sa waajur yi nga xam ne dañu am jabet yow jabet yow lay gën a yàq du lool rek koy indi waaye yow lay gën a yàq ci nga xam ne amul amul waajur bi nga xam ne dafa am jabet waaye pour mu wàll moo mel ni wàll jëkk diggante jëkkër ak jabar déedéet loolu am kon mel na ni loolu moom lu ñuy xaw doon na la ci yenn saay eh, kii nee na moom day laaj ba xam suukaru jabet dafa am ak ceebu jabet maanaam ki am jabet daa am ceeb boo xam ne moom lay lekk am suukar soo xam ne moom lay jëfandikoo ñu commencé ci suukar si suukaru jabet am na suukaru jabet dafa nekk li nga xam ne ne boo ko defee ci sa ñam day tax suukar waaye jafe-jafe bi nga xam ne suukar bi ki jabetul suukar normal bi moom la nit moom la la mun a indil bële du la ko def du la indil dara ci calorie am na nag ay façon wi suukar yooyu yu bari yi nga xam ne xëy na fii ñu ko mun a leeralal yépp mais suukar suukar yooyu tam dafa am dafa am nu ñu gënaat leete parce que am na ñi nga xam ne yenn ki sangu suukaru diabète am na ñi nga xam ne dafay yokk poids te loolu ñun soppuñu ko ci diabétique ndaxte nee nañ ne yaram bu bëri baaxul ci nit ci am diabète te façon suukar yooyu am na ci ñi yi nga xam ne dafay yokk poids ci nit boobu soppuñu ko ci diabétique am na yi nga xam ne nag du def du yokk poids te du yokk suukar ci diabète yi kon boog suukaru diabète moom am na waaye suukaru diabète tamit nañ ci def attention parce que nekkul ne li ñu wax lépp lu ëpp rek baaxul doo jël suukar ci rek nga ne ah suukaru diabète la du ma def dara xaar ma jël ci lu ma neex déedéet du noonu ndaxte bu boobaa doo mus a tàqalu ko envie mooy euh, sopp soppe so soppeel ci cofeel cofeel ci suukar waaw parce que loo gis rek question d'habitude waaw ñi nga xam ne dañu am diabète li gënoon ci ñoom mooy ñu wàññi seen cofeel ci suukar feeg yaa ngi jëfandikoo suukar su am diabète suukar diabétique boobu nag xëy na cofeel googu du mus a dañ yow ba pare xëy na bu fekkee ne suukaru diabète bi kaasu meew bu ndaw nga naroon def xëy na bu fekkee da nga bëri suukaru diabète nga ne ah xaar bi yoon ma def potu ndaar loolu nag mooy indi yaram bi yokku te bu boobaa du gën ci nga xam ne dafa am jabet waa léegi ñu ñëw ci ceeb bi ceebu diabétique moom nañu jàpp tey ne amut ceeb ceeb la rek mburu mburu kese la te loolu dañ ko teg teg dañ ko teg ci lu wóor dañu def ay études yi nga xam ne dañu jël ay nit ñu jox leen ceeb bi nga xam ne moom la nit ci naan ceebu diabétique la jël ñeneen daal di leen jox ceeb bi nga xam ne mooy ceeb normal ba pare ñuy natt seen suukar di seet naka la ceeb yooyu di yéegatee seen suukar ci lañ gis ne ceeb yépp benn la ni muy yëkkatee suukar si ci nit même chose muy ceeb bi nag di foño bi di tam xooñ bi parce que ñenn ñi dañu naan ah déedéet man lekk ma ci ci ceeb bi de ci xooñ bi laa lekk ba doyal wala boo déedéet ci kiiwu mburu bi rek rusitu bi laa wala biscotte laa jël loolu yépp dafay yéege kon yooyu mooy laaj yi nga xam ne moo fi ci wàllu jabet yaakaar naa kon dañuy jàll ci yeneen laaj yi nga xam ne moo aju ci yeneen fànn yi jotoon a waxtaane lu mel ni tension beeg yooyu kon nag lii moom dañ ciy sant yàlla bu baax Euh, di leen ñaanal tamit ndax kenn ku nekk xam na ne fi ngeen jóge sori na te tamit temps bi néew na trop waaw kon lii nii yéene ngeen ko defee waaye du seen jot kon nag wax dëgg yàlla mu asasatul wafa bi xuququl iman gis na jëf ji waaye nag yàlla mi tax ngeen koy def yàlla moomu am na fay te yàlla nu yàlla fay yàlla nu yàlla kàttan xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne laaj yi dafa bari balaay goo xamante ne duñ mën a tontu yépp ci jataay bi waaye nag danañ ci tànn yenn rek tontu ci su ko defee yeneen des incha allah comme ñoom ñi ngi ci ba suba euh, bala ñuy dem des na ci tontu yépp enregistré ko su ko defee <coughs> képp koo xamante ne déglu nga ko ci rajo yi rek incha allah laajo yi yépp bu soobee yàlla des na ko enregistré jàllale ko ci rajo yi euh, ni ma ko waxee ni ma ko waxee rek rajo yi nekk ci diggante Darou Moukhty ak euh, Touba. muy Lamp FM ak Dunia FM ak Diso ak Walfajri ak Sud FM ak RFM ak RTS waa Mbacke ak jant bi ak Darou Moukhty FM rajo yi yëpp danañ jàllale waxtaan bi insha allah kon koo xamante ne déggoo déggoo sab laaj ci biir jataay bi tamit boo dégloo benn ci rajo yi insha allah dana danañ ko jàllale naka noonu den Touba Média insha allah danañ jàllale waxtaan wi bu dee site internet yi tamit Al Wafa Darou insha allah ku ci ku ci dugg rek bu soobee yàlla da nga ci fekk kon léegi mooy dañ jox kàddu gi sëriñ Xaadim ji su ko defee mu ñëw ci yenn laaj yi nga xamante ne tànn nañ ko insha allah question yi euh, sëriñ bi ki nee gannaaw ba mu rafetloo waxtaan yi nee na day laaj mbirum tension lan moo koy sabab laajam bu njëkk lool la nee na lan mooy sabab mbirum tension nee na itam ba xam mënees na koo judduwaale ak nan la def ba mën koo fegu lan mooy sabab tension mooy laaj bi ci njëkk. ok jërëjëf euh, ci laaj yooyu. Euh, lii lii indi tension judduwaale euh, bi sax mën na ci am ndax niñ ko waxee njëlbeen yi euh, nit ki mën na koo xaw a doonaale ndax am na ñoo xam ne ñi ci seen famille tension mën na ci am ba law ci ñooñu nag tension dina leen gën a yeb ñu gën koy faral di amee waaye li nga xam ne daal mooy tax tension di gën a mën a nekk ak feeñ nit ki mooy xorom su bari yaram bu ëpp amee tamit feebaru jabet wala di lekk loo xam ne dafa niin te bëri suukar euh, leneen li nga xam ne ci am na solo ci di mën a indi tension mooy ñàkk tàggat yaram bu fekkee ne nit ki duy faral di tàggat yaramam kooku tamit tension faral di ko yëpp judduwaale ci tension euh, bëriwul euh, mën nañ jàpp ne ci lu ëpp junniy nit bu ñu am bu ñu juddoo kenn ki rek mooy mun a am lu mel noonu waaye lii tax ñuy wax tension mooy nit ka nga xam ne kii dafa juddu màgg euh, bi muy nekk xale waxambaane euh, di am euh, yenn lekk yi di bañ a tàggat yaramam ba am ñaar fukki at ba fanweeri at tension bi door a feeñ ci moom donc loolu lay faral di feeñee ci nit ki waaye du loo xam ne li ci njëlbeen bi lay lay ñëw ci nit ki da cee doole ne itam nan la ñu mën a def ba mën koo fegu waaw fegu bi rek mooy euh, fexe ba euh, fexe li nga xam ne moom moo koy indi ñu fexe ba euh, ñu moytu ko lu bari maanaam wàññi xorom si si ñam bi yaram bu ëpp bi baaxul fexe ba lépp lu niin lu bari suukar ñu moytu ko teg ci tamit di tàggat ñu yaram kooku buñ ko defee rek foog naa ne dinañu aar tension bu baax a baax dolli ci tamit di dem di naq suñu tension saa yu nekk ndax loolu rek lañu mën a xam ne ñun kat attention ñu ngi commencé jege mbir mi euh, gën a farlu ci li nga xam ne li moom mooy tax tension bi gën a wàññi bu quoi. Euh, jërëjëf ci laaj boobu kii nee na moom euh, tension lu tax ku mu nelaw loo dootoo yeewu xam naa day am lu muy nelaw loo te na lu nelaw loo doo yeewoo. waaw waaye yàlla sax mën na def ba euh, tension euh, mën a nelaw noo nit mu mujj yeew kooku am na euh, loolu mooy li ñu tuddee AVC ak coma loolu nag liy tax muy muy am mooy tension bi dem ba yàq lu bari ci yuur bi mais yenn yàqute yi yàqute yi loo xam ne lii amul dara luñ ci mën a defaraat loolu mooy tax nit ki loolu mooy tax nit ki du mën a yeewu waaye yenn saay Euh, ci benn pàcc bi rek la yór bi di yàpp li ci def euh, mën na nekk loo xam ne li ci ay diir yu gàtt mën na euh, dellu ginnaaw loolu nag bu amee nit ki mun na yeewu waaye nag li nit ñi wax dëgg la lu ci ëpp bu tension demee ba egg foofu lu ci ëpp nit ki daanaka du mën a bépp dellu ginnaaw waaw kii nee na moom day laaj lan mooy teqale diggante tension ak cardiaque waaw euh, tension moom mooy gën a joxe cardiaque fii ci Sénégal ak réew yu bëri waaye tension doonagul cardiaque tension euh, li mu doon rek mooy deret bu diis ba jéggi dayo loolu mooy tension boo fajee sa tension ba mu jaar yoon mun nga nekk ak sa tension sa diiru dund te doo cardiaque mukk cardiaque nag mooy feebaru xol ci boppam su fekkee ne tension fajuñu ko bu boobaa mun na jàpp cër yu bëri bu jàppee rein bi joxe insuffisance rénale bu jàppee yur bi joxe AVC bu jàppee xol bi mu doon cardiaque donc tension mun na indi cardiaque waaye doonatul cardiaque te bu fekkee ne amee nga tension faj ko bu baax di fagaru ni mu waree mun nga nekk ak tension te euh, duuru dund te doo amee cardiaque moom. Euh, jërëjëf ci laaj boobu kii itam nee na day laaj boo xam ki nga xam ne dafa amee tension ñu jox ko ay garab muy jël garab yooyu ndax nee na mën naa dem ba garab yooyu faj ko ba mu wér waaw loolu tamit euh, lu am solo la ndax euh, ñun fi mu nekk nii fi ñu tolloogum euh, xam-xam mayeguñu ñuy faj tension ba mu wér waaye bu fekkee ñaa ngi jël sa garabu tension tant que yaa ngi koy continuer di jël di moytu li nga war a moytu tension bi mën a wàcc waaye nag li ñoo xam ne li moom la amagul mooy garab boo xam ne bi boo demee ba yenn euh, diir yi boo ko arrêté sax tension bi woowu normal la donc loolu laaj bu am solo la ndax li muy firnde rek mooy képp koo xam ni ki commencé nga faj sa tension ci li ci ëpp bopp ci duuru dund nga ko war a jël ndax bu fekkee ne arrêté nga ko rek tension bi mën na yéegaat ba indi euh, jàngoro ak musiba yooyu ñu doon wax. Euh, kii itam nee na dafa seetlu ne tension li muy dal mag ñi mag ñi mu ëpp nee na ndax dina dal gone ak bu dee dal gone itam ci ñaata at koy dal waaw euh, muy tension muy affaire graisse bi muy diabète yooyu yëpp boo demee ba jëm mag lay gën a feeñ ci yow am na ay docteur may mun a wax na ko yenn xeetu diabète yi ndaw yi sax lay gën a laal tension tamit mun na am ci ay xale yu ndaw waaye loolu lu néew a néew a néew la li ci ëpp solo ni ni nit war a xam mooy tension bu ñu demee ba am ñeent fukki léegi sax ci jamono yi nga xam ne ak suñuy lekk yi nga bëri xorom léegi muy gën a wàcc ba ay fanweeri at donc ci at yooyu daal lay gën a faral di feeñ waaye nag ngay gën di jëm mag tension bi di gën a mën a feeñee ci yow kooku moom loo xam ne li dañ ko seetlu ndax feebar yooyu yëpp ay daanaka feebar yoo xam ne dafay gën a ànd ak màgget waaye nag dina euh, dal yenn saa yi ñi gën a ndaw waaye vraiment lu néew a néew tension naka la ko nit mën a xamee ci moom naka lay xamee ne tension dal na ko. waaw loolu euh, comme niñ ko doon waxee sànq euh, am na euh, yenn mandarga yi bu ko nit ki yëgee ci yaramam la mën na yaakaar ne loolu tension yooyu mooy lan mooy bopp buy metti miir bët yuy lëndëm wala jékki-jékki nopp yi mel ni luy sab yooyu yëpp bu fekkee ne nit ki yëg na ko yenn saa yi mën na firnde tension waaye ñun li ñu bëgg nit ñi jàpp mooy loolu euh, mun na am ci nañ feebar te it surtout nit ki mun na amee tension bu bu ëpp sax bu fort fort fort ba nar a faat nit ki ci ci saal te yëgul dara ci yaramam donc euh, li ñu bëgg nit ñi jàpp parce loolu moo ëpp solo mooy mandarga tension mooy nga dem ñu notalu loolu rek ngay mën a xamee lu ci lu wóor amee nga tension wala amee woo ndax. feebar yoo xam ne yi la mun na nekk ci biir ci sa yaram di yàq lu bari te yow dara méttiwu la nit mun a nekk tension fukki at diabète noonu te amul dara looy xam ne di ko yëg sa yaram mais nag yaa kii yëg dara yenn ci yem ndax yu ñuy yàq euh, lu benn rek lay doon euh, bi muy feeñu ci yow nag fekk ne cardiaque bi feeñ na roño yi yàq nañu wala musiba am mooy nit ki nelaw te dootul yeewoo te comme ni ñu ko waxee xam wala iyaazu billah kii euh, nee na day laaj ne moom euh, ndax appareil yi ñuy nattee tension ndax bëri na ci sunu réew mi wala déet. waaw appareil kay bëri na foog naa ne sax ñi nga xam ne ñi ñu ngi tukki tuuti gis nañu euh, appareil yu bëri te ni ñu ko doon waxee sànq je crois ay nii na fàttali na ko ñun ñun ñi docteur tey li ñu jàpp ci li ñu gën a mooy nit ki ci boppam nattal boppam tension li waral loolu mooy. ñu koy jaay waaw euh, li li tax loolu mooy lan xam ngeen doktoor yenn saa yi euh, du ñeme du du ñëpp a koy ñeme am na ñoo xam ne tàmmuñu di dem di faju ci docteur ñooñu nag bu ñu eggee ci gër docteur rek daanaka seen fit dina xaw a mel ni luy tëb tuuti tension bi yokku ñooñu saa yi ñu demee ci docteur docteur bi lu mu xarañ xarañ du mun a xam mukk seen tension fan la toll ndax ñoom seen tension dina am loo xam ne def ci yokku te loolu du tension. donc lu muy firnde rek mooy ñetti nit ñu dem seeti docteur kenn ki dafa tiitaangee moo tax tension bi yokku kooku nag bu ñu defulee attention dinañ ko jox garab te garab boobu soxlaw ko loolu nag lii tax ñu mun a xam ne am tension am déet mooy moom ci boppam ci këram mu natt tension appareil yi bëri na fi waaye euh, li ko docteur ay nii na gay waxee am na ay temps appareil yoo xam ne yi kooku dañ ko gëstu ba xam ne yii appareil yu wóor la foog naa ne fii ci Sénégal appareil yooyu ci euh, trente mille francs war nañ ko mun a am bu baax a baax a baax nga xam ne euh, njaboot yëpp war nañ ko mën a seddu fi ñu koy mën a jaayee bërëb yi bëri nañ euh, mën nañ ko jaay jënde ci pharmacien yi mën nañ koy jëndee tamit ci bërëb yi nga xam ne yi ñoom ñooy jaay matériel médical li am solo rek mooy dem seeti docteurs yi seen docteurs yi ñu mel ñoom docteur Diop docteur Guèye ñu wax leen ci xeetu appareil yi nga xam ne ñoom ñoo gën a wóor waaye bu fekkee ne sax ku nekk am na tension parce que yenn saa yi suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo nekk bitim réew ñoo ñoo yónnee tension yooyu li ëpp solo rek mooy ngeen jël appareil boobu ngeen yore ngeen dem seeti seen docteur moom mu natt ko ak appareil bu mu yar moom mu seet ndax bu wóor la am déet mu ne la sax wax ne euh, erreur bi ñaari poñ la wala ñett bu boobaa yow boo demee sa kër di nga xam bu fekkee ne fukk ak ñett la di nga ci wàññi ñetti poñ wala mu wax na sax bi wóor la yow nga mun ci dem di ci wéy di ci nattal sa bopp mais mu ne la ñetti weer ba juróom weer juróom benn weer bi yëpp machine yëpp noonu lay doon mais comme nga ñëwaat mu vérifier ndax ba léegi mu ngi dox normal donc am nay bërëb yu bëri ko mën a jëndee ci pharmacien yi ak yeneen i bërëb te ñun daal jàpp nañ ne tey nit ñi war nañu jéem euh, parce que ni ma ko doon waxee sànq moo gën a yomb jëfandiko portable te foog naa ne ñun ñëpp fi mu nekk nii war xam nañu ni ñuy portable di dox. jërëjëf kii itam nee na day laaj ne dafa seetlu ne saa rek ba toog ab diir na bopp bi day metti nee na muy laaj ba xam loolu station la wala déet. waaw loolu tamit euh, dinay jëfee tontu ndax euh, xam nga weeru koor dina am yenn euh, yu muy soppi ci nit yi li mu njëkk sokki mooy ni ñuy nelawee ak ni nit yi di yeew kooku déjà mën na am na lu muy soppi ci nit beneen bi mooy li ñuy lekk ñetteel bi mooy li ñuy tuddee ñun yenn am na yenn xeetu ci yi ñuy tuddee addiction maanaam ñu mooy ay kafe ak attaque xam nga yooyu boo ko tàmbalee sa bopp boo ko bàyyee rek dina am loo yëg sa yaram donc yooyu yëpp mun na tax euh, ak même lekk bi yenn yi boo lekkee ba xawa a ëppal tuuti loolu bu estomac bi xawee kii xëccu tuuti bopp bi yenn saa yi dina metti donc loolu yëpp nag dina tax bu fekkee ne te bopp metti na boo ndogoo ba pare dina jafe ñu xam ci loolu yëpp lan moo ko indi donc li ëpp solo rek encore mooy bu fekkee ni nit ki yëg na loo xam ne lii daawu koy yëg ci yaramam bu fekkee ne bëgg na xam ndax tension la wala leneen li gën a wóor mooy mu dem seeti docteur bi mu natal ko tension bu boobaa dina leer. Euh, jërëjëf kii itam nee na laaj ba xam ku amee car. ba mucc ci crise cardiaque boobu li njëkk ci paj mi mooy sport léegi nag dafa am sport ak sport ku nekk dañ lay defal sport sport garab la te ni garab yeneen yi dañoo war a seet li garab bi def ci sa yaram li dose bi baax ci yow noonu lay sport bi war a demee da dem ci docteur bi mu xool ban façon ngi sport ngay war a def am na sport boo xam ne foog naa ne presque ñëpp war nañ ko mun a def mooy dox comme ni ma leen ko waxee sànq fanweeri minute ba waxtu boo koy def bés bu nekk yaa kii def sport yi gën a kawe ci wàllu xol bokk yéen ci yem yéen ci yem amul fenn ku ñu wone ne waaye ji nga xam ne dafay football suba ba guddi di def yeneen yi sport yi yow miy dox waxtu wala ñaari waxtu bés bu nekk ëppale na la dara ci li muy aaree feebaru xol donc loolu déjà euh, te kooku foog naa ne ñëpp war nañ ko mun a def muy xale muy ndaw léegi nag sport boo koy def amee cardiaque ëppal ci kooku mën na faat nit ndax boo demee gis ñiy sport daw jékki-jékki daanu ci terrain de football kooku moom fukki nit yu ko yu ko def juróom-ñeent xol bi la képp ko koo gis sax muy toog di wax ak nit fukki minute ñaar fukki minute mu faatu kooku xol rek moo koy joxe donc kooku sport jàpp nañ ne mun na koo indi waaye lii tax mu indi ko nit ki dafa amee feebaru xol nattuñu fi feebaru xol bi yem gisuñu wala xamuñu ban type sport la war a def mu ëppal ci bu boobaa loolu mun na faat nit te d'ailleurs moom mooy gën a faat doomu aadama ci terrain du sport yépp jërëjëf kon yooyu mooy laaj yi nga xam ne andi woon nañ ko ci station boobu kon dañuy jàll ci beneen fànn bi fànn bi jox docteur ñu sant moom itam xam naa waxtu bi di ci ñuy fàttali mbooloo ñi nga xam ne ñooy doge ci jàkka ji ci wormaal barab bi nga xam ne moom la ñu doge fexe ba ni ñuy jëfandikoo bañ ci tuuru ci moket yi yaakaar naa laaj laaj yi nga xamante ne moo aju ci gën